di suuratu banu israil alayhi salaatu wassalaam baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim walaqad aataynaa muusaa tisa aayaatin bayyinaatin fasal bani israila id jaa'ahum faqaala lahu fircawn fa qaala lahu firawnu inni la adunnuka ya muusa masxuura qaala laqad calimta maa anzala haa'ulaa'i illaa rabbu samaawaati wal ardi basaa'ira wa inni la adunnuka ya firawnu masbuura kon ci ñaari laayal yi muy téeméer bi ak benn téeméer bi ak ñaar ci lañu nekkoon ci suñu jataay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon nag di lijjanti mooti saayaat yi suñu boroom ne woon walaqad dëgg-dëgg atay naa ñun dañoo joxoon muusa suñu yonent ba ñu doon wax muusa alayhi salaam tisa aayaatin juróom-ñeenti laaya yoo xam ne moom la yónni woon jigir mu yóbbu ko ja firawna mu na ko demal nga laaj mu israil bu dee na ngaa nekk ci sikki sàkk ci loolu la yow jaam bi ba mu leen dikkalee léegi nag Firawna wax waxoon léegi nag ñu ngi woon di lijjanti mooti saayaat yooyu ndax kat yaa ñu ko fi dige woon ay wa kon na leer ma ne la inshaa allahu du jataay bii ñu weesu digaloon limaloon naa la yi nga xam ne dafa feeñ leer ci alquran muy juróom-ñaar yi nga xam ne ñépp ci d'accord nga ne ma waawow loolu di limoon ma ko muy loxo ba yatwa la nga xam ne mooy mbënd ma njéeréer ya téeñ ya ak li nga xam ne mbott yi ak deret yi loolu du d'accord nañ ñu ne waaw waaw léegi nag ñu ne woon moo ñaar yi ci des ñooy yan foofu nag la yoon saxaana la yu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim daal di wute ci ay wax yu bari yoo xamante ne ñenn ñi ne benn bi benn ñaar yi des mooy huit beeg neuf bi juróom-ñetteel beeg juróom-ñeent bi ñenn ñi mooy làmmiñam wi nga xamante ne ni leerul woon suñu boroom daal di koy leeral bam doon ñaan ci suuratu Taaha sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli dim naan rabbi yow sama borom yooyu shrah li sadri yal nag ma leeral sama dënn de wa yassir li mission bii nga ma digal lii nga ma jox ngir ma daal di koy doxe yal nag ma ko yombal wax wahlul uqdatan min lisaani te yal na nga fecc li nga xam ne ak fas-fas bu nekk ci sama làmmiñ ba tax samay wax leerul bu ko defee yafqahu ñu mën a xalam mën a dégg mën a comprendre nit ña qawli samay wax yi nga xam ne ci yow mooy say wa say wax laay jottali suñu boroom ne ko woon laqad utiita sulaka Muusa bam ñaanee ak yam ca teg yépp alayhi salaam ñu ne ko laqad dëgg dëgg wuutii ta joxees na la su laka lim fi ñaan yépp yaa Muusa yow mi seydina Muusa alayhi salaam am ñu ne làmmiñam woowu la beneen mooy juróom-ñetteel bi mooy ne nit ñi Firawna bam ñëwee dafa jaaxle ne ah Muusa mii nga xam ne ay waxam leerul woon moo naka kañ la fi mbiram yi leer waaye wax ji leer te moom moom mii mooy am ñu ne boobu la beneen bi nga xam ne mooy juróom-ñeenteel bi mooy géej ga nga xam ne moom la dóor yatam wax géej ga daal di nekk koo xamante ne dafa dëgër ubbeeku nekk lu dëgër mel ni benn moo ay ay ay ay ñu man cee jaar ñu ne nag mbir mi loolu la am ñeneen ñu ne déedéet bàyyi leen wax joojale mbir mi xam nga lan la mooy géej gi la dinañ jàpp géej gi mooy juróom bi mooy géej juróom-ñetteel bi mooy géej gi waaye nag ba juróom-ñeenteel bi mooy mooy mooy montagne ba nga ne ma wan montagne ne la mooy montagne ba suñu boroom yëkkati woon ci kaw waa gaa ya weddi woon ci waa banu Israël bañ defee seen tojaange yi loolu dinañ ci gina ñëw insha allah ndax am na ay versets yoo xam ne ay laaya yoo xam ne ci saar yi ñu war a gis ci kaw yu koy leeral insha allahu taala am ñu ne montagne boobu la woon borom bi yëkkati woon seen kaw ne leen jàpp leen lii ma leen jox wala mu bëggal leen léegi nag am ñu ne loolu mooy juróom ñi kon géej ak montagne bi loolu kon ñuy lan ñaareelu wax ñetteelu wax ñu ne non loolu juróom-ñetteel bi juróom-ñeenteel bi mooy li nga xamante ne nii mooy ñàkk gu metti ga leen daloon mooy la nga xamante ne at yu metti yu metti yaa metti bekkoor dal leen waaye économie bi dara doxatul seenum koom mooy loolu daloon waa kër Firawna waaye it ak wàññeeku nga nga xam ne bam naan wa naqsim mina samaraat loolu suñu boroom doon wax ñu ne loolu mooy juróom-ñeenteel bi wàññi gi nga xam ne moom la wàññi li nga xamante ne mooy seen mbay ya lañ doon am la doon tukkee ca seen récolte yaak seen mbay ya am ñu ne loolu la am ñeneen ñu ne baleen wax jooju kaay leen ñun ñii ñoo leen di wax li nga xamante ne nii moom mooy juróom-ñetteel bi ak juróom-ñeenteel bi de juróom-ñeenteel juróom-ñetteel bi mooy géej ga d'accord nañoo ñu njëkkoon a wax géej ga ak ñi ci toppoon ñooñu d'accord nañ géej ga loolu yi dañ koy jàpp waaye ak dee gi nga xam ne juróom-ñeenteel bi nag mooy dee gi nga xam ne moom la sànni seen kaw ndax dañu njëkkoon dee bu bari daal di fay am gaa yi nag am problème ñoom ñoo ñëlee kon nag am ñu ne loolu daal mooy juróom-ñetteel bi ak juróom-ñeenteel bi am ñeneen ñu ne moo bawal leen ma wax loolu waaye géej googu mu dóoroon yatam wa loolu géej gi ci la de ñun d'accord nañ ba léegi waaye juróom-ñeenteel bi mooy la nga xam ne mooy alxajar mooy la nga xamante ne nii mooy xeer wa doj wa doj wa nga xamante ne nii ba mu ko dóoree yatam wa fan falaka dafa nekk loo xam ne dafa toj nekk isna asharata ayna nekk loo xamante ne juróom-ñaari bëtu ndox daal di génne qad alima kullu unaasin mashrabahum mooy qad alima xam na kullu unaasin mbooloo mu ne ci waa banu israil muy juróom-ñaaru asbaat yi tribu yi ñoom ñuy waaso yooyu nga xamante ne ñooy asbaat yi surtout Seydina Yaqub yooyu di juróom-ñaar nga xamante ne ñoom la Seydina Yuusuf doon wax wa nga xamante ne nii moom lay wax ci saaram ba alayhi salaatu wassalaam inni ra'aytu gis naa ahada ashara kawkaban gis naa juróom benn ay ay ay ay ay loo xamante ne ay kawkab loolu noonu mooy fukk ak benn moom moo doon fukk ak juróom-ñaareel bi loolu suñu boroom naan ñoom juróom-ñaar ñooy fukk ak ñaar lañu loolu ba mu dóoree ca xeer wa ñu ne xeer woo wale la mooy juróom-ñeenteel bi am ñu ne bàyyi leen wax joo jëlee d'accord nañoo ñetteelu wax di ne woon mooy lisaan bi mooy ba mooy mi nga xam ne leerul woon suñu boroom daal di koy leeral loolu dëgg la kon boobu loolu wooy juróom-ñetteel bi bi nga xamante ni nag mooy juróom-ñeenteel bi mooy sànni ga nga xam ne moom la sànni ci yatam woo wale ca na loolu it beneen wax la am ñu ne noo bàyyi leen wax joojule nañ jàpp géej gi boo seetloo géej gi moom day ñëw ba léegi ñu naan géej gi ba léegi mooy ci tisan ayat yooyu ci la léegi nag mooy am ñu géej gi la waaye ak li nga xam ne ñu waaye wax bi moog wax bi ñu fi génnoon am na bu ñu gisoon minoróog lii këne at yu metti yooyu leen daloon sauf ñu ne woon at yu metti yi ñoom dañ koo boole woon ak naqs mina samarat wàññi li nga xam ne mooy wàññeeku ne yooyu dañ leen a teqale woon wàññi gi wàññi woon seen récolte yeeg seen mbay ya yi nag dañ ne géej gi la ak loolu le yu metti yoo yële daal di loon leen dal am na ne déedéet mooy mbir mi daal xam nga leen la ko waa c'est simple bàyyi leen ñu wax leen juróom-ñetteel bi ak juróom-ñeenteel bi kaay leen ñu wax leen mooy leen mooy daal mooy li nga xamante ne mooy euh, euh, mooy géej gi ak li nga xamante ne nii mooy euh, far far voilà far gi nga xam ne moom la faroon ña nga xam ne ñoom ñoo doon napp ca géej ga voilà samedi bañ leen tere woon suñu boroom daal di leen far def leen xiradatan xaasiin am ñu ne ñaar yooyu la quoi léegi lii daal ci gàttal mbir maa ngi nag waaye am ñu ne non far gi xam nga looyu lan mooy far ga nga xamante ne nii moom la suñu boroom far seen alal yi mooy seen alal yañ doon am mbay yu baax yaag yooyu yépp suñu boroom daal di nekk koo xamante ne nii daf koo jël yàq lépp benn bés affaire yi daal di yàqu nag ñu ne loolu lii nii mooy wax yi nga xamante ne moom lañu wax waaye <clears throat> mooy ci juróom-ñaareel bi ak juróom-ñetteel bi ak juróom-ñeenteel bi wax yi ñoo ci am waaye nag suuf ko dafa am benn benn affaire boo xamante ne al imaamu Ahmad moom daf koo solo loo xamante ne mooy ngir loo xam ne danga naan mais est-ce que kon du remettre en cause affaire bi ma ne la lan mu ne la kon kaay ma wax la al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal dafa solo ak al imaamu tirmidi ak al imaam an-nasaa'i imaamu ibnu maaja rahmatullah alayhi am na lu ci solo waaye ci loo xam ne lu tënk la léegi mu ne daa am ay yahud si moom loo jële ci seydina safwaan ibnu assaal al-muraadi radiyallahu taala anhu moom de taal gëla woon salaamuhu alayhi mu ne dafa am benn yahud boo xam ne dafa wax mbokkam ñaari yahud la kenn ki wax keneen ki ne ko nañ dem ci yonent bële bu ko defee ah waa ji ne ko hé ah mbokkam bi ne ko déet yow looy wax nii bul wax yonent waa yow ah lu tax nga naan yonent la léegi nag ndax waay yow moom waay yow yoo bu déggee loolu moom waay yow ñun waruñoo wax ne yonent la daal ngir iñaane ko daal léegi nag <laughs> ñu dikkal yonent mi alayhi salaatu wasalaam ngir laaj ko léegi nag ñu ñëw ne ko mais lan mooy tisan ayat yoo yële mooy léegi ñun dañoo am benn laaj boo xamante ne daal comme que yaw nee nga yonent la yonent nga léegi nag dañ lay laaj léegi tisan ayat yi alquran di wax laaya yooyu mu jox Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam lañ lañu léegi yonente mi alayhi salaatu wassalaam ne leen laa tushriku billahi shay'a mooy mu leen commencé di limal mooy bu njëkk bi bu leen bokkaale ci borom bi tabaaraka wa ta'aala dara wala tasriqu ta bu leen sàcc wala taznu ta bu leen jaaloo wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illaa bil haqq ta bu leen faat bakkan bi nga xam ne borom bee ko ñoŋal préserve ko lu dul ci dëgg ta bu leen dox bi bari in ila ila sultaan bu leen jël waxul dara ndax am ngeen ak moom problème wala lu ngeen soxla ci moom mu bañ ngeen nar koo ndax ngeen jël yóbbu ko ci ki nga xam ne moo yor pouvoir bi mooy police yi wala yi nga xam ne juge bi wala say mbokk yoo xam ngir ñu tëj leen wala ngir ñu tëj leen waaye ngir ñu faat leen tamit ngir ñu faat waa ji mu ne loolu benn la wala tasharu waaye bu leen nekk ñoo xam ne dangeen ngeen di def njabar de waaye bu leen lekk li nga xamante ne nii mooy ribaa bu leen ko lekk te bu leen di jam ñi nga xam ne jigéen ñu sangewuñu di leen tuumaalum njaaloo waaye it bu leen xamante ne nii mooy bésu bésu bu xare ngeen nekk ci toolu xare daw loolu dafa xaraam loolu bu leen ko def waaye mu ne waaye maa ngi leen di ca bi nga xam ne yéen boo xam ne surtout yéen yahuud yi xam nga yi yépp diine yépp ko xaraamal lii ni mu fi tudd nii mu ne rawatina nag bii nag bu mujj bii yéen yahuud yi mooy bu leen di bu leen jalgati bésu samedi biñ leen tere ne bu leen ci rëbb bu leen ci napp bu leen ci liggéey kon nag loolu la nee na bi mu waxee lii léegi nag <laughs> yahud bi <laughs> yahud yi daal di jóg daal di ñaari yahud yi daal di daal di euh, euh, fóon li nga xam ne mooy loxoom ak tànk yi ne ko seede nañ ne yow yonent la mu ne mu ne alayhi salaam mu ne waa lan tax léegi du ma topp mu ne parce que Seydina Daawud alayhi salaam dafa ñaanoon boroom am ne ko yal na bu sama njaboot gi yal na bu ci ab yonent bi deñ di nekk léegi nag te ñun dañuy ragal bu ñu la toppee suñu mbokk yahud yi daal di ñuy faat même bu nee na hadis bii nii ci càllale bi bon imaamu Tirmidhi rahmatu rahmatullah alayhi dane xadisun xasanun saxiix xadis la boo xamante nii xasanun bu wér la boo xam ne bu baax la bu saxiix la loolu la wax waaye abdallah ibn salima mi nekk ci càllale bi téela ko saydna safwan ibn mu'attal moom la wax ji am ci boroom xam-xam yi am ñu ne ñuy dëgërul ñii ne moom saydna al imam al buxaari yi ne ko ay xadisam kenn du ko ci topp loolu mooy wax ji léegi nag moo tax al imam al hafiz ibn kathir mu ne xadis bi moom problème na abdallah ibn salima mi nga wax léegi problème boroom xam-xam yi dañoo wax ci moom kon man jàpp naa ne man al imaam al hafiz ibn kathir kene kii dafa jaawale riwaay yi dafa jaawale mooy ashra tis'a ayat bi bokkul ak kalimaat yi mooy loolu ñu naan les dix commandements ndax ñoom daa mel ni moom la ñuy wax fii léegi nag ñoom moom mu jaawale ne tis'a ayatin kon loolu la de loolu nag loolu mooy insha allah loolu wala ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika